a'lam kon mu ngi noonu al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi hadiis mu jóge mana wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala bayna ayyuubu alayhi salaam yaghtasilu 'uryaanan fa kharra alayhi jaraadun min dhahab fa jacala ayyubu yaxfi fi sawbihi fa naadaahu rabbuhu yaa ayyubu alam akun agnaytuka cammaa taraa qaala balaa wa cizzatika walaakin laa ginan bii can barakatika rawaahu al-Buxaariyu rahimahu llaahu tacaalaa Seydina Ayyub alayhi salaatu wassalaam mooy hadis cinq cent soixante-dix mu ne wa an Abi Hurayrata mu ne bii mu ngi koy jëlee ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an an-nabi muy jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na baynaa ayubu bi nga xamante ne benn bés ayub alayhi salaatu wassalaam ah yaqtasilu da doon sangu uryaanan mooy solul woon dara <coughs> mooy di sangu summi yére yi di sangu nee bi mu demee noon rek après fa xarra alayhi jaraadun min zahab mu am ay sauterelles ay sauterelles yoo xam ne ci or lañu mooy ay njéeréer yoo xam ne ci oor lañu di daal di rot di daanu di daanu fi nga xam ne fa la nekk di sangu moom Seydina Ayyub <coughs> alayhi salaatu wassalaam waaw bi mu demee noonu nag ah nu mu def ah Seydina Ayyub nag daal di fa ja'ala ayyubu yahsi mu mu commencé jël fii sawbihi jël yéreem ba mu summi woon di di di di kii yi <laughs> hmm? euh, sutural yi nga xam ne ci or la ah njéeréer yi nga xam ne ci or di jël di def ci fa naadaahu rabbu boroomam woo ko na ko yaa ayyub mais ayyub <laughs> alam akun am naytuka amata mais ayyub xanaa man sa boroom doyloowuma la utaluma la lu doy jox la lu doy ci loo xam li nga xam ne moom laa lay <laughs> moom bi gis nii muy séeréer yii di daanu nga leen di for même bu dee ci or la ñëw li ma la jox xanaa defaluma la loo xam ne war naa tax ne yow or bi bu foo ma sa gis or buy wadd lool warulaa jaaxalati waratu laa préoccupé ba nga nekk ci sax di ko dajale <laughs> léegi nag ah <laughs> Seydina Ayub ne balaa wa izzatika balaa ahad jox nga ma loo xam ne doy na ma sëkk doyloo naa ko boroom bi wa izzatika wat naa ko ci sa teddaanga ak sa màggay waaw waaye nag sauf que benn mbir rekk am <laughs> waaw walakin waaye laa ghinan bi aw mag doylu an barakatika say barke borom bi loolu moom manuma cee doylu en tant jaam ak loo ma man di jox ndax yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila allah yéen nit ñi yéen a soxlaal yàlla kon man jaam la man ayub jaam la aw ma sa benn barke boo xam ne man naa cee doy loo manula rek lool kese tax may def lii allahu akbar allahu akbar ñi ñooy alwala ba humul anbiya alayhimu salaatu wassalaam mu ne rawaahu al-Buxaari <coughs> allahu akbar mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari waaw al-imaam al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est-ce ko solo ñu ne la hadith bi déedéet sëriñam al-imaamu Ahmadu ibnu Muhammad na ko noon al-imaamu Ahmadu ibnu Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo al imam al Bukhari andi na ko ci bërëb yu bari kitaabul ghusli baabu man ightasala uryaanan wahdahu fil xalwa andi na ko foofu kitaabu tawxiid baabu qawlillahi ta'ala yuriduuna an yubaddilu kalaama Allah waa indi na ko ci kitaabu ahadith al anbiya salawatullahi alayhim baabu qawlillahi ta'ala wa ayyuba iz naadaa rabbahu <coughs> mu ne haddathani Abdallah ibn Muhammad al-Ju'fi al-Musnidi wango ki ki gën nañ ko gis Abdallah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Unais al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari al-Musnidi moom ak Imam al-Bukhari ñoo bokkoon fi ñu jëm waaw bu sëriñ la bu bu yéeme la woon la al-Musnidi mi <coughs> rahimahullahu ta'ala thiqatun hafizun thabt Allahu akbar sëriñ Imam al-Bukhari bu maga maga maga maga man waaw voilà imam al-Hakim mu ne huwa imamul hadith fi asrihi bima wara an-nahr bila mudafa huwa ustadul Bukhari <laughs> mu ne gis ni moom mooy imaamu hadith ci jamonoom wara an-nahr mooy ginnaaw dex gi waaw fële ca Bukhara bila mudafa fële ca Bukhara ci loo xam ne amul xëccoo mooy sëriñu imamul Bukhari yi mooy kii al-Musnad <laughs> waaw <coughs> allahu akbar saahibu sunna allahu akbar wa jamaa wa itqaam allahu akbar o oh. jàmbaar dëgg la woon allahu akbar kon eh, eh, moo tax imaamul Buxaari <coughs> wala nañ bàyyi noonu après ñu jàll kon Abdallah ibn mu ah, ah, Abdallah ibn Muhammad al-Musnidi rahimahullahu ta'ala mu ne kon haddathani nettali na man dong sama sëriñ bopp al-Ju'fi am ne ñoo bokkoon ay kii qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq ah, al-Musnidi mu ne ki ñu nettali mooy Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani as-San'ani rahimahullahu ta'ala qaala axbaranaa Ma'mar mu ngi doon tamit Ma'mar ibn Rashid wa Ma'mar wa waladul Mubaarak wa Ma'mar wa waladul Mubaarak wa Ma'mar wa waladul Mubaarak Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddaani Abu Urwa rahimahullahu ta'aala al-Basri al-Yamaani as-San'aani rahmatullahi alayhi an Hammaam moo ko jëlee ci Hammaam ibn Munabbih doon nañu Wahb frère am bi ak moom ibn Kamil ah, Abu Uqba al-Abnawi as-San'ani al-Yamani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala baynama Ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alayhi rajulun jaradun min dhahabin faja'ala yahthi fi thawbihi fanadahu rabbahu ya Ayyub alam akun amnaytuka amma tara qala bala ya rabbi walakin la ghinan li an barakatik voilà <coughs> waaw rijlun jaraat mooy jamaa mbooloo ci ay li nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay sutural ay lëppaal kii euh, mooy waaji li nga xamante ne mooy euh, euh, ay njéeréer yoo xam ne dañoo wadd mooy loolu mooy rijlu mooy mbooloo am boo xam ne noonu la ñëwee euh, léegi mel ni ay tàndarma léegi nag mu koy mu koy jël di ko dajale ci yére bi kon loolu la hadis bi loolu la wax nii léegi ci gàttal donc hadis bi imaam jeexale lëkkaale mu bunt bi mooy at-tanaafusu fi umurul aaxira waaw <laughs> Seydina Ayyub moo tax affaire yi vraiment à vrai dire affaire yëpp ci état d'esprit bi nit ki di am ak xolam fi ko wékk ci la lépp di jouer quoi damaa xam ne xoolal Seydina Ayyub mi alayhi salaatu wassalaam day sangu <coughs> ay ay njéeréer di wadd sauterelles di wadd mais sauterelles yoo xam ne c'est pas sauterelles yi am en or ci or mu bàyyi la muy def jël yére bi di dajale di tibb di def ci yére bi borom bi woo ko mais ayub <coughs> yow li ma la defal doyu la loolu doyu la mu ne ko ah kay waaye sa barke manuma cee doyal mooy lépp loo xam ne dalay may barket yàlla loolu bu ci doyal te bu ko bàyyi ket sëy ayub risaar la woon waaw <coughs> borom bi da koo defaloon ay alal yu bari <coughs> waaw nettaleem nag bon bari na ay wax yoo xamante ne nii dëgërul waaw loolu dañoo taxula jóg taxawoon nañ ci suuratu Saad <laughs> tafsir al-Izzi fay demal foofu moom c'est al-Izzi moom waaw <laughs> waaw foofu moom yombal ne woyof na <coughs> waaw loolu woyof na woyof na voilà nga dem foofu boo demee di fa fekk loolu nettali Seydina Ayyub dëgg-dëgg <coughs> taxqiq beeg yooyu quoi <coughs> léegi. <coughs> moom malgré li ko borom bi defal <coughs> mais bu gisee lu tukkee ci boroom bi mënu ci téye boppam mooy lépp lu may may barke barke loo xam ne barke la bu tukkee ci borom bi te loolu dañ kon alal dañ koy woowe barke waaw waaw borom bi loolu man manuma cee doyal waaw moo tax mu waat wa izzatika lakin la ghinan bii an barakati aw mag doylu mooy fu fi amee buñ ko doon xëccoo yi dinaa ko xëccoo ndax yow ndax xam naa leen lu tukkee ci yow bokkul ak lu tukkee ci keneen kon lépp loo xam ne dalay may ngërëmu yàlla ak lay tukkee ci yàlla la lay tax nga jot ko loolu bu ci ëffal kenn ak loo man di yor bu ci doyal waaw amul noo man nag moom mbaax moom xam naa moom li ma am ci tiyaaba ça suffit quoi tey moom jarul may dem ñàkk ko ah, naa tudd rek na bàyyee gaa yi xam naa ne rattrapé ma du simple déedéet kan moo la loolu <laughs> <laughs> xam la ngay liggéey mooy la xanaa xamoo la nga li ñuy déedéet doo ko da ngay njëkkanti waaw waaye ginnaaw loolu ginnaaw lëkkaale ma bunt bi ak tanaafusu fi umuril aaxira ak bi ci bari mooy tey naa aju mimmaa yu bi lépp loo xam dañ ciy sàkku barke nga ciy bari mooy lim doon bari di dajale sutural yi nga xam ne repas repas kii boobu ñu ngi njéeréer yi ci or mu ngi bari ngir lan parce que dañ ci da ci am barke buy tukkee ci boroomam waaw waaw akbar moo tax kooku moom lu mu jël doy na lu mu jël baax na boobu kenn du ko ne sa waaye arrête euh, lamet arrête arrête arrête <laughs> waaw arrête parce que moom affaire yi day gis ne li daal borom dee ma ubbil loo xamante ne nii lii lépp barke borom bi la jël rek waaw di axada rek di jël rek mu ngi noonu léegi <coughs> bokk na leneen luñ ciy jànge ginnaaw lool mooy sangu sangu sans sol yére loolu mën naa nekk waaw ndax bu mënuloon nekk yonent bi yàlla du ko def waaw sangu sol yére mën naa nekk sangu doo sol yére mën naa nekk waaw te loolu xadiis yi na waaw <coughs> waaw léegi moo tax mu ne bay naa Ayyub alayhi salaam yaghtasilu uryaana doon sangu te solul woon dara loolu mën naa nekk ndax ñooñ ñooy ñu gën a kawe te yonent bi alayhi salaam Sayyidatu na dañ doon sangoondoo sax mu naan ma desal ma mu naan ko desal ma daal yi mu naan ko daal yi bàyyil ma desal ma desal ma moo tax ñi nga xam ne dañuy sëy couple lañ mën nañoo sangoondoo te loolu sunna la <coughs> ak wolof yu bari xamuñu ko da nga koy wax mu jaaxal leen alors que loolu mooy sunnaa yonent bi saa saa moo tax benn affinité léeg-léeg ñenn ñi duñ ko am ak seen soxla ñoom moom benn affinité waaw yu bari yu ñuy defandoo ak eh, eh, ci yenn yi yëpp da ko doon def waaw yonent bi saa saa da doon def course ak Sayyidatu Aisha waaw nga xaw kat mooy jiit ñu daw <coughs> ñu xool ku raw waaw. waaw loolu loolu boo koy wax gaa yi jàpp nañu saa saa yi nag moom dama tubaab ko ah, saa yi xoolal ko romb maa ngi ko romb soxna si un deux trois rek ndaw ñu kii saa yi ñu nekk tubaab bi léegi saa ay saa Europe yàq na ko alors que yow maroo ko woon a laaj dama Europe yàq na ko alors que loolu sunna na daa neexal ay saa dañ doon dañ doon awante. début moo ma doon raw waaye bi mu commencé xaw jël poids nekk mag ñu rawante ma ma ma raw ko <laughs> ma an ma bi tilka waaw tey <laughs> waaw rawante bii nga ma gañe tey mooy ah da nga ba ma la gañe woon voilà mu ngi noonu <laughs> waaw mu ngi noonu amul fo amul dara kuubul yoo xamante ne wuñ leen nii sëmb mel na istati ku nekk taw nekk nii nekk seen téléphone nii nekk fii ku nekk di kii amul benn waxtaan amul benn vie bu neex waaw dañ doon sangoondoo nee na mu naan man ñuy as ci benn ndab boo xam ne la ñuy teg ku nekk di tënk di tànk di di sotti mu ma desal ma ma naan ko desal <laughs> voilà mu ngi noonu te loolu lépp sayyid <laughs> Aisha nettali na ko mu ngi saxi waaw moo tax loolu dafa am solo waaw waaw <coughs> mu ngi noonu quoi waaw <coughs> loolu am am solo la kon na Ayyub da doon sangu oryaana <coughs> waaw mooy solul dara waaye sol di sangu sol dara tamit loolu yeneen saa sam da ko doon def waaw sangu sol yére euh, sangu ci kaw noonu voilà loolu it doon na ko def waaw léegi waaye dañ ci xamee ne ñoom fi ñu doon sangoo par exemple liñ ne fa xarra alayhi jaradun min zahab am ay sutural ci or di wadd loolu day wane ne foofu mu doon sangoo amul woon tuwaa waaw mooy sangukaay ba nekkul kom comme nekkul woon fermé parce que da doon gis asamaan si direct waaw comme ni nga koy gise ci kër yi nga xam ne fi ngay sango noonu la voilà mooy tout nga xam ne ay mbir loolu dañ ko ciy jànge tamit dañ cee xame ne même yéreem bi kiy sangu it bu dee day sangu solul dara yéreem bu mu ko sori loolu dañ ko ciy jànge parce que bu paree bu man koo solaat ndax du génn jaar ci mbedd mi comme ni ko ñenn ñu ñàkk kersa yi di defe romb ëttu kër gi waxuñu nag yorub serviette ah waaw romb nit ñoo xam ne waruñoo gis yow yenn gi comme ni ko yenn femme yeeg yenn ba waxtaa yenn góor ñi yoo xam ne da ngay laaj ñi ana seen kersa quoi mais ñoom ñoom pour ñoom loolu du problème ah non yow boo koy souligner sax dañuy jàpp ne yaa am problème alors que ñoom ñoo am problème waaw jël benn jigéen boo xam ne génn ci fa ngay sangoo sangukaay bi tub bu ñëpp fa lañuy sangoo nga ñëw romb ci ëttu kër gi euh, jël serviette bi takk sa sa sa sa sa sa dënn ah, mu mu ñëw ba ci say óom nga romb nit ñi di cokkos cokkosi wala iyaazu billah xana kersa laa kersa laa wax kooku benn kersa amu ko waaw góor goo xam ne mu toog ne ah, woddoo benn serveur romb nit ñi di jaay ay biceps ak triceps ci biir ñoo xam ne waruñu koo gis yooyu yëpp mooy yi nga xam ne jaaduwul gaa yi jàpp ne lii lii loolu la quoi ñoo xam ne duñu ay koju armaalam du dara même bu dee doomu bàjjanam la sa doomu bàjjan nga wan koo denc nga naan lan voilà wala sa doomu nàngam ak nàngam ngeen ñëw no zéro zéro surtout këru famille yi vraiment c'est c'est c'est du n'importe quoi <coughs> mooy sa yére warulaa sori booy sangu ci yoo xamante ne yow sangukaay bi benn la te foofu boo fay jaar foog nga jaar ci nit ñu nekk te ñooñu waruñoo gis yenn yi ci yow yow xanaa sa yenn ko ju armal yi nga xam ne sax am na yoo xam ne waruñu koo gis ci yow même bu dee ne daga war nañu mën nañoo wéet ak yow yenn yi waruñu koo gis sa yenn taar yi waruñu koo gis ci yow yow en tant jigéen waaye yow it góor ki amoo droit di wane sa yenn yi ci mbedd mi ak mbedd mi nga ne ma looy mbedd mi tout ma ne ma waaye man moom mbedd mi bu dee ne nga fa nekk waruñu koo gis ci yow loolu waru amoo droit di jaar foofu. boo ji nga dem booy sangu ji nga yóbbaale yére yi nga war a sol boo paree après ba sangu ba pare nga sol leen doo nga nga nga nga fopp ak serviette bi sol sa yére door a génn lan moo tax yére bi mënoo ko sol foofu foofu mu ñëw bu dee mënoo sol lépp. nga jël bi ci gën a gudd nga xam ne da nga koy teg mu wàcc ba ci suuf nga sol loolu boo demee fa nga sa néeg wala sa foofu fa ngay kii eh, nga dem foofu def fa la fa des waaw loolu mooy li jaadu kon kii sangu même bu dee solul dara ay yéreem bu mu ko sori moo tax sëy naa euh, Ayyub bi nga xamante ne nii ci la njéeréer euh, yi di wàcc li lim def dafa jël euh, fa jaala Ayyubu yaxfi fi sawbe jël di tibb di def ci yéreem ndax yéreem bi soriw ko woon voilà te lool sëy naa Muusaa gis nga keroog bi muy sangu <laughs> yéreem bi daw mu jël euh, euh, yéreem bi jaar rek dem mu naan mu naan mu naan saw bi xajar saw lon ko ci benn xeer rek dem mu koy topp ba waa banu Israël gis ko te dañ ko doon tuumaal seen tuuma yu ñaaw yooyee ne eh, yéen kii ngeen ne woon waaju du góor eh, yéen waxu ngeen dëgg ah waaw ah, moo tax borom bi ne yéen ñi gëm yàlla la la ka kalladina aadaw Muusa ci suuratul Ahzaab bu leen mel ni ñi nga xamante ne nii dañu doon lor Muusa alayhi salaam ci ay kàddoog di ko wax ay wax yu ñaaw fa barra'ahu Allahu mimma qaalu borom bi setal ko ci li ñuy wax wa kaana inda Allahi wajiha kon loolu yëpp yonent yooyu yëpp dañ doon sangu te solu ñoon dara wala wallahu taala alam <coughs> loolu kon lu am am solo la gis ne kon borom bi tamit liñ ciy jànge mooy sa yonent yi alayhi salaam boroom bi day wax ak ñoom ci xaal yëpp di wax yoog ñoom wax yu bi day ñëw ñoom ci xaal yëpp xatta xaalu sangu bii nga xam ne moom la kenn rek euh, Seyna Ayyub nee woon solul woon dara jël yéreem kii di wacc teewul borom bi wax yu bi di ñëw di wax ak moom comme que ñoom nga xam ne c'est dañooy ñi nga xam ne ñoo àgg ci seen borom dëgg-dëgg kon nag euh, alayhimu salaatu wassalaam yal nañu borom bi may ñu jeex ñoom yonent yi rawatina ci seen sang